yow nga jóge Afrique ñëw Allemagne teewul man ngaa làbbali ba nekk député wala nekk ministre wala sax nekk président wala yu mel noonu bu dee c'est possible wala boog en tout cas nga bañ faa koo xam ne moo dañ naan ñii moom duñ bokk ci ñuy doxal réew mi pourquoi pas hein toog rek naan di xoole sa bopp étranger te yow ci réew mii nga nekk fii ci tugal def nga fi at yu ëpp ya nga def ci sam réew waaw yow ba ngay ñëw daanaka vingt ans nga amoon yaa ngi am quarante cinq ans te mooy vingt cinq ans yépp fii nga ko passé ba pare di xoole sa bopp jàpp sa bopp ba léegi que wolof nga mooy Sénégal nga dëkk loolu moom du xalaat loolu du xalaat loolu kuy xalaate noonu mooy am na problème parce que non seulement moom du mën a bokk ca ñay doxal réew ma fële ca Ndakaaru du ci bokk te tamit du bokk fii parce que moom boolewul boppam fii mu ne Espagne gii mu ne boolewul boppam ci ci gaa yi pour moom même boo yoree kayit espagnol sax mën a ak lépp moom day jàpp ne ba léegi moom jàppul nepp espagnol la mais espagnol nga waaw dangaa wara bokk ci mbir yi mais toog rekk naan ñun daal dañ fee ñëw ngir ci tool yi ma ne àddina bi tool bu yaatu la buur yàlla nag ku tënk tënkul kenn fenn ku tënk sa bopp fenn nag yaa fa tënk sa bopp yaa fa tënk sa bopp ah waaw te buur yàlla neewul gaa yi fa ngeen juddoo na ngeen fa deewe muutu xaysu <laughs> aywa muutu xaysu wulittum <laughs> na ku nekk faatu fa ngeen juddoo loolu buur yàlla kenn la ko waxul lislaam nag xamul loolu affaire idée yu nga xam nañu bari immigré yu bari moom lañ yor dëgg la mooy boo dóor a ñëw doo woon xalaat ne yow di nga fi yàgg mais dafa am loo xam ne bu xasee ne bi yoboo nga xam ne lii la da nga nangu ne lii moo am nit nag dangay ngay réaliste waaw dund sa jamono xam sa jamono mbir mi mooy foo nekk yow lenn moo am solo waaw mooy ngërëmu yàlla ngay seet ngërëmu yàlla nag du senegal kese la ne ngërëmu yàlla du Makka rek la ne du Medina rek la ne du Australie rek la ne du du du du du la ne du Dakar la ne du non du yooyu la ne ay ay Bawol du foofu kese la ne ngërëmu yàlla fépp ci kaw suuf la ko def waaw idil muriidu laa yuriidu abada xayra rida rahmaani xaytu xasada ndax kat ki nam mu jëm ca yàlla moom du du du du namm du bëgg lu dul ngërëmu buur yàlla fu mu mën a jublu ak fu mu mën a féete fu mu mën a ne loolu kese la mais bëgg dellu ngir dellu kese te gaa yi moo tax yenn ñaan yi c'est pas waaw xaw ma nag lu ñu tàmmala di ko ñaan ci xat mu alxuraan yeeg yooyu ay buur yàlla yàlla nga ñu delloo suñu réew ya ghanimina euh, muflihina ghanimina te ki koy ñaan leer na ne kii moom kii moom bu Sénégal neexoon ba neexi du dellu ba pare muy ñaan loolu tout mooy yenn ñaan yi tamit da ngay ñaan loo xam ne nit ki dangay ñaan loo xam ne da fekk mu nekk ci yow quoi waaw yàlla buur yàlla dellu ñu suñu réew ya xaani mii nañu am ak koom yow am nga koom buur yàlla may na ko koom bu da gis waa ji koy wax di ko ñaan buur yàlla may na ko koom gu mu gu mu ñibbee mais dara bul ñibbi parce que xam na ne moom moom fii mooy dund. du ko teree nag di dem léegi léeg di fa dem loolu waaw mais nan ngay ñaane loo xam ne yow ci sa bopp ku la ne woon waa léegi yow sa ñaan nga moom ana lan ngay xaar parce que ben vraiment macha allah bu dee côté liggéey yi sa liggéey baax na lool te sax ñenn ñi sax dañu possibilité man a transférer seen liggéey ñu de dem Afrique def ko fa mais du ñu dem <laughs> option boobu jamais ñu jël ko wala ñenn ñi bañ ko defee def essayer dañoo ñibbisiwaat dañu dellu siwaat ne foofu wuu foofu léegi nag ngay mujjee nag yow nekk fa di continuer di ñaan ñaan goo xam ne sincère gëmoo ko sax te ku la ne woon kay appliquer nga ne bu conditions yi réunir na kay appliquer ko nga bañ kon nag nañuy seet li ñuy ñaan muy dëppook suñuy bëgg-bëgg ak li déggu fi ñun waaw ndax ñaan dangay dangay sincère ci ñaan bi mais di ñaan noonu rek parce que ñu ngi ñaan loolu moom amul njariñ waaw mooy day fekk loo xam ne day dëggu ndax buur yàlla boo xamee ne yow mii lii ngay ñaan dëgguwul ci yow da lay jéppi sax waaw ndax da ngay nekk koo xam ne mooy da ngay soof nit ñi parce buur yàlla moom ñi mu àndal mooy inna allaha ma'a saadiqin buur yàlla woy dëggu ñi la àndal dëggu ci say wax say jëf ci say ñaan ci lépp waaw léegi euh, kii nii abu xaarise mi neewul ne man ban Banu bakk laa jud laa dëkk ca waa Banu bakk mais bi mu ñëwee Najran jàppewul boppam comme ab étranger bu doo xam ne moom moom ci lay dee rek non dafa ñëw li yi jàng xam nga waa Banu bakk waa Banu Bakr ay chrétien lañ Banu Bakr minal arab yi waa Najran ñiit minal arab mais waa Banu bakk dañ leen a xamewul woon xam-xam ñoo ko arab yee yemoon ay xërëm ak yooyu lañ doon jaamu mais pourtant moom ba mu ñëwee fa nga xam ne réew la moo xam ne ñoom ñoo ndax chrétiens yi nag ñoo tane woon fuuf ñi nga xam ne ñooy arab yi arab yi nga xam ne amuñoon téere waaw parce que ñoom dañoo nekkoon dañu yoroon téere boo xam ne fi buur yàlla la jóge ñooñu nag boo ko doxalee te dëggu ci yow yaa gën ñeneen ñi waaw te du bokk ci masalul ladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha waaw loolu moo garaaw ñi nga xam ne misaalam ñi nga xam ne bañ leen joxee tawraat ngir ñu jëfe ko ñoom respecté wuñu ko te nanguwuñu ko appliquer loolu mooy problème kii bi mu ñëwee dafa dugg jàng waaw moo tax mu ne moom mii wa kaana abu xaarisa qad sharufa fihim dafa mujjoon doxandéem la de bu fi ñëw waaye dafa mujj gaa yi yëkkati ko mu nekk kilifa ci ñoom ku ñu màggal te fonk ko wa sa lu tax parce que dara darasa kutubahum dafa jàng seen téere yi bi mu ñëwee dafa nekk ci xam-xam ndax xam-xam mooy teral ku ne inna allaha yarfa'u bi hadha al-ilmi wa yada'u bihi aqwama gis nga buur yàlla dina yëkkati ci téereem bi alquran bii ci xam-xam bii ay nit parce que mooy la Ibn Abi Abza la Seydina Omar waxoon waajam bàyyi woon Makka bañ ko doon nettali dafa am luñ ci tëboon keroog laa ko déglu ma ne hey itam na luñ tëb parce que Seydina Omar radiyallahu anhu gouverneur am bi mu bàyyi woon Makka ba ko fa toogaloon dafa dajeeg moom ci biti mooy en dehors de la Mecque foo xam ne fa sori la. sharafaha Allah mu ne ko mais yow looy yow koo bàyyi Makka mu ne Ibn Abi Abza mu ne ko Ibn Abi Abza mu ne ko mawla min mawalihim kooku ku ñu libéré la ci ñi ñu libéré mooy ñoo xam ne waa Makka ñooy seeni kilifa ñoo leen libéré mu ne ko yow waa Makka ngay bàyyi ab mawla koo xam ne ñoom seen jaam la woon bu ñu libeere nga def mu ñu jiite intérim bi foofu mu ne ko ah ndax moom kat dafa xam miraas da alquran ak miraas miraas wuu ak ko man dafa xam xam-xam boobu te tamit kitaaballah da koo xam téereb yàlla bi mu ne ko gun ah bu dee de loolu nga wax dégg naa seen yonent mu ne moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne dégg na yonent ma lay saar saam ne buur yàlla dina yëkkati ci téereem bi ay nit di ci teg ay nit di ci wàcc ay nit moo tax l'islam amul affaire u papoteek ñii ñoo yor diine ji ab clergé la boo xam ne c'est fermé ku ci war a dugg ñoom ñooy xool ki ci war a dugg lool amul fenn lislaam amul loolu lool moo tax ñu bari di juum parce que dañoo jàpp ne fa ña seen maam baaxoon te amoon xam-xam dañoo jàpp ne xam-xam ba foofu la ne ba léegi du fa jógee alors que loolu demewul noonu moo tax képp koo dégg mu naan la la diw yoroon hein fii la ne bi mu fi ñëwee ba léegi génn tufi fi la ne kooku waxul a dëgg kooku waxul lu ama ah. waaw loolu nag ñi ci gën a aay ñi ci gën a aay mooy sëriñu wolof yi ak seeni taalibe loolu moom mooy dee nga dégg leen ñuy wax yu mel noonu ay mbir mi leer gi ba mu jógee xaw ma fële ah sëriñ diw moo ko yoroon sëriñ diw moo ma la càllaleem ci kii la jaar kii moo ko jële ci moom ba mu duggee suñu dëkk bii nag ba léegi génn fi fi la ne ku fi dem di seeti feneen doo trouver dara ku fi bàyyi fii dem feneen kooku waxul lu am kooku moom kooku bu dee conscient na ci li muy wax ndax bu dee conscient na ci li muy wax lu garaaw la fa in kunta tadri ah fa tilka musibatun wa in kunta la tadri fal musibatu a'zamu waaw bu dee kooku xamul mooy la kaarisa si musiba la wax parce que li mu wax amul bu dee nag laa tadri moom day wax ta xamul mooy vraiment fal musibatu a'zamu musiba googu nag ñàkk di wax loo xamul nag loo maîtriser loo xam ne dara leeru la ci dara taxul nga wax ko lu dul fanatisme rek mais amoo ci xam-xam bi ghayri ilmin wala hudan wala kitaabin munir ngay waxe kooku nag fal musibatu a'zamu loolu moo gën a garaaw moo tax propagandiste yi nga xam ne ci réewu wolof yi waxewuñ xam-xam mais yëfi fanati pour wan ne ñoom fi ñu ne dangay gis ab tariixa boo xam ne dañuy jël ñoom néeg bañ ca aju ni bii fële lépp ne léegi même ñeneen ñi yeneen yeneen yeneen yeneen pénc yi yoratuñ dara seen pénc moo fi la mbir mi ne loolu rek ñi koy wax waroon nañoo xalaat ne bon sëriñ bi moom amaana baax na waaye lii muy wax moom xam naa day waxe xolam rek te bu dee xolam lay waxe mooy kon xolam baaxul kon xolom ay kàcc fay jóge ah voilà mooy en tout cas bon bul jàpp li mu wax te bul gëm waa jooju te da nga xam ne bu yeboo nga dem seneen waaw parce que koo xamante ne nii laysa bi saadiq moom ay waxam yu xaaliful xaqiiqa day wuuteeg lii réalité kooku moom xaw ma nan la nit di taxawee ku am personnalité naan kii mooy sama sëriñ bu ko doonoon bu mu ko doonati waaw <laughs> surtout yenn kii yoo xam ne sax waaye yooyu yëfi caaxaan loolu ku la wax mbir yi fii la ne waxu la lu am fii kese la am la ne newul feneen mbaax fu ne la nekk xanaa gisoo Seydina eh, al imaamu Maalik ibn Anas boroom ngir mi radiyallahu anhu bañ naan Muwatta ba mu ko bindee nettali bi naan eh, eh, Haarun dane ko al xalifa dane ko léegi ar ar rashid Haarun ar rashid ne ko nag affaire bi léegi dañuy jël sa téere bii nii moom moom la ñuy doxal fépp mu ne déet déet déet déet déet déet loolu yaa xalifata yaa alxalifa mu ne ko déet man loolu duma ci d'accord ne parce que saxaabaay dañoo tasaaroo ci réew léegi nan mooy imaamu am na saxaaba yoo xam ne seeni xadiis jotewu ko te ñeneen ñu ne feneen furul Medina ñoom jote nañu ko nga ne woon Kuufa ak ñoom ne woon feneen fu sori saxaaba yi tasaaroo fu ne radiyallahu jàngale fa fu ne ñu fa daara jàngal fa defar fa ay nit nan ngay mën ne gaa yépp léegi eh, li boroom xam-xamu Medina bi lim bind ci téereem bi képp la ñuy doxal fépp leneen lu ne ñu annulé leneen li mu ne mukk parce que saxaaba yonent bi alayhi salaam dañoo tasaaroo woon ci kaw suuf te loolu lépp ku ci nekk fa nga ne woon leer nga fa bakkoon nag ñëw di imposer benn mu bañ ku loolu mooy boroom xam-xam pourtant keneen ku mu doonoon ci nitu àddina yi danaan opportunité la bu ko defee man sama téere lañuy jàngale fépp waaw ma siiw am kii bu ko defee man may ki nga xamante ne mooy téere bi nga xam ne moom la ñépp war a am kenn ñemewu fi di am beneen pourtant mu ne déet waaw parce que xam na ne dëgg newul fii kese waaw ki leen yar ñoom ñépp tëdd fii alayhi salaatu lim ku nekk defar na la te fa nga dem defar nga ña fa ne jàngale fa xam-xam bu leer kon mënuñoo tënk ñëpp ne ñu ne fu ñu ku newul Medina rek nañ li xam-xam li nga dajale rek non déet mu bañ moo tax yooyu lu ama am solo la waaw mbir mi newul ci ay juddoo ki yooyu bàyyi mën naa am xam-xam maam ne woon boroom xam-xam bu sell walla yu mag bu xam ne kenn ak wilaayam amul kenn ku ciy dute ah bu doom ji ñëwee wala sët yi jaaruñ fa ñu jaaroon teg ko rek ci ñooy doomu diw loolu du dox waaw ndax ku say jëf jëmalewul ca kanam yóbbu la ci lu yiw saw askanu kese du la ko yóbbu waaw waaye gis nga géey géey yi biñ ñëwee abu xaarisa mi bi ñëwee toogul di kii de dafa jàng waaw neewul doxandéem la il tout les excuses yu gaa yu bari am léegi ngir bañ a bañ a feeñ ci ci ci gox yi ñu ne fa ñu tukki dem parce que dañuy jàpp ne étranger lañ ba léegi waaw bopp ne moom réew mi ñeneen ñee leen ci pour taali gàññe droit yi ñeneen ñi am yépp lañu am keneen ki ni mu manee présenté wu élection noonu nga mën a présenté wu élection municipale même présidentielle man nga ko kenn terewu la ko parce que am nga ko waaw doxal am entreprise comme gars man nga koo def waaw kan moo la ko tere même bu dee am nay obstacle mais ñeneen ñi am nañu obstacle lu ne am na obstacle mais bu ku nekk ne obstacle am na ma ba ah utruku Abu Haarisa moom deful noonu dafa ñëw jàng kutubahum xatta xasuna ilma ba ni xam-xamam di rafete di leer fii diinihim ci diiney waa najraan ci chrétiens yi mu ne wa kaanat muluukuhum ruum wa kaanat muluuku ruumi min ahli nasraaniya qad sharafu wa eh, eh, buuri romain yi comme que najraan ci seeni satellite yi lañ bokkoon te mooy ñoo bokku diine bi nga xam ne ci lañu gis vraiment dafa mujj moom Abu xaarisa siiw xam-xam bu leer bi chrétiens yi xam ko même buuru romain yi ñoomin César ak gaayoo yi ak wala ñi nga xam ne ñooy gouverneur am yi daal di koy xam xam ne a Najraan de am na fa ku ñu naan Abu Haarisa ay waay boo ko bokk na ci fóore yi ñu ba ñoo tax dañ ko doon ñoom sharafuhu dañ ko màggal anoblir ko def ko def ko def ko def ko def def def def ko vraiment ab noble waaw wa mawwaluhu ñu ko doon jox ay alal nag wa axdamuhu wa banaw lawu ñu koy liggéeyal nangu ko utal ñu koy liggéeyal ñuy dox ci ay service am wa banaw lahul kanaa'isa ñu tabaxal ko foofu foofule ca najraan ay églises yu bari ki tax ñu def ko fa mooy bi mooy reconnaissance bu ñu reconnaître xam-xam ak leeraayu xam-xamu ki nga xam ne mooy abu xaarisa ci karcaan yi wa basatu alayhi al karamaat ñu làllal ñu ñu tàllal ci moom nag xéewal yi teraanga yiñ ko doon defal ba nga xam ne lamma yabluhum anhu min ilmin amalihi wa ijtihaadihi fi diinihim lu tax parce que ñoom ba ñu gisee xam-xamam ak li muy jëf ngir rayonnement ak féete kaw ak yokkute diiney nasaraan looloo tax gaa yi kontaanoon ci moom def lool loolu nag chrétiens yii waruñu koo dàq jullit ñi waaw chrétiens yii mooy bu ngeen gisee ñu baax ñu am xam-xam tey jëfe te yàlla tax yow moom boo amee sa alal ñu nekk ñu ñàkk am ay projet yu ñu war a taxawal def ko foofu utal leen ko mu génn ci pukkus gi mu ne ndax kooku dafa war a feeñ waaw ruq bi mu ne kenn xamu ko ñenn bëgguñu gaa yi ndax caaxaankat yi moom ñu ngi feeñal seeni mbir ah. yow nag bu dee yàllaa la tax a jóg même bu dee amoo xam-xam ba mais gis nga ko am xam-xam yow divulguer xam-xam bi parce que boo ko divulguer boo bokkee ci ñi nga xam ne ñooy divulguer xam-xam mais yow ak kay jàngale yéen a yem waaw yow mi nga xamante ne yaa fexe. xam-xam bu leer mu àgg ci ñoo xam ne àggul woon ci ñoom moo xam bul xeeb sax ay fichier yooyu yónnee ne xaaral ma yónnee ko ñoom diw nga yónnee wala nga ne masala sàngam de gis naa gaay bi ci wax mais liñ ci wax dese naa leer am na ku ma xam koo xam ne wax na ci lu leer ma dagg fichier yooyu dugal ko ci groupe bu ma bokk waaw léegi seen groupe yi ni mu baree groupe whatsapp yi te yiw kii bari daanaka lañ fee wax lay sa bi njariñ fii laa njariñata fii sa waay benn njariñ amul ay wax yoo xam ne vraiment yow moom bu dee taalibe nga vraiment doo fa mën a tëdd bokk da ngay te loo xam ne kat léeg-léeg dañ naan ab sëriñ a tax ñu def ko photoom sax la ñuy def profil bi mais vraiment yañ fay wax ak kii yow bu dee taalibe nga mooy xam-xamal a tax a jóg da ngay mujj quitter bi. parce que ak doo mën a tamit bon yañ fay wax ci yu garaaw yëpp mënoo koy cautionner. tey boo fa newee te waxoo ah mooy la aaya ba wax rek boo toogeeg ñoo xam ne na fii fii fii fii aayaatillah di xuus di wax yoo xam ne du noonu ak yu ñàkki teggin ci buur yàlla ak yonentam bi alayhi salaam ak aayaam yi mu ne jóg leen te bu leen too toogaaleeg ñooma ah. waaw na ngeen jóg bés bu ngeen continuer di toogaaleeg ñoom malgré bi ngeen xamee lool yéen ak ñooma yem te buur yàlla dina dajale ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi ah ak naafiq yi ilaa jahannama jami'an jahannama ñoom ñépp kon nag moo tax groupe yoo xam ne dañ la cee boole wala nga xam nga yu bari sax dañ la ciy boole dañ naan groupe bi sàngam de am na am na ñu fa ne wala gars yi nga dem day gis fa yoo xam ne après yow boo xamee responsabilité boobu ni ci ne te manoo fa nekk di wax saa su nekk kii mais da ngay quitter groupe bi da ngay quitter léegi nag yu mel noonu nga gis yu mel noonu mooy groupe lañu nga ne man de am naa yoo xam ne naa ko fa dugal yow boo ko defee képp ko ci jariñu ak tamit rien def nga ko rek yàq yow ak kiy jàngale yéen a yem waaw mooy xadiis Seydina Jibril loolu la doon laaj di loolu la doon jàngale bi mu ñëwee di laaj mal islaamu mal imaanu mal ihsaan laajaale as-saa mata saa ba yonent bi salaam tontu ko ba dem bi mu paree dane yaa Umaru atadri masaa'il yow Seydina Omar est-ce que xam nga ki doon laaj mu ne allahu wa rasuluhu a'lam beneen beneen xadiis bi mu ne ndax xam ngeen ki doon laaj ñu ne ko buur yàlla ak ndawam alayhi salaatu wassalaam ñoo xam mu ne hada jibrilu ja'akum yu'alli ja'akum jaa yuallimukum diinakum diinakum daf leen a dikkal Seydina Jibril la dafa jëkkoon ngir jàngal leen pourtant jàngalewul woon da doon laaj ki nga xam ne nag mooy divulguer mooy da doon laaj pourtant yonent bi alayhi salaam ne moo leen dafa ñëw ngir jàngale leen kan moo doon leeral masala yi yonent bi alayhi salaam mais ki ko waral bam leer kooku moo ko ko leeral ñooy yem pay ñooy yem daraja mooy waaj yi divulguer ak a ko jàngale woon yow yaa tax affaire bi leer mooy foofu nga ko yóbbu leer woon nga yóbbu ko fa mu leer yow yaa tax kon yow yàgg kay jàngale yéen a yem dara ya allahu akbar xoolal te pourtant doo boroom xam-xam boo ko manoon buur yàlla indi la yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina buur yàlla mooy yëkkati ñu gëm yàlla ci yéen waaw mooy loolu ay boo tax yoonu dem dem ci yàlla dafa simple c'est pas trop facile c'est pas trop trop facile mais c'est pas compliqué te tamit buur yàlla da ko yombal wala qad yassarna al qur'ana li dhikri fa hal min moo yombal al qur'an ngir ku koy tudd mais ana moo taxaw ngir di ko sikar di ko tudd di ci bàyyi xel di ci di ci di ci xalaat di ci def tadabbur ana waaw buur yàlla dafa yombal diine ji yoon yi dafa yomb début bi nii da ngay am illusion ne dafa metti te tamit lenn dëgg la parce que buur yàlla bu la soppee da lay nattu mais boo demee ba dugg mu nattu lam nga des mais mbir yi day mujj nattu bi ci boppam bànneex lay doon ci yow lépp mujj nekk illa al lépp ndax inna ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr in asaabathu sarra ha shakara fa kaana xayran la wa in asaabathu darra sabara fa kaana xayran la mu de ajaban woo yéemu naa man alayhi salaatu salaam ci mbiru jullit ah moom mbiram lépp lépp lépp yiw la waaw bu ko lu neex lu koy kontaanloo loo mu daal kontaan mu daldi sant yàlla mu nekk lu yiw ci moom bu ko loo xam ne lu metti la dale mu muñ mu nekk lu yiw ci moom kon loolu la moo tax affaire bi c'est ça hein affaire bi c'est ça chrétiens yi ñoom bu ñu gisee bañ gisee waa yi jàmbaar dañ ko nangoo jàppale ci loolu bu ko defee moom xam-xamam di gine yokk muy gina muy gën a lawal xam-xam bi ndax loolu mooy l'essentiel l'essentiel nekkul ana kan kii kan mooy kan mooy kan mooy yor kàddu gi di wax déedéet l'essentiel mooy na message bi jàll la loolu mooy objectif bi objectif bi nekkul ana kan mooy joxe message ul islam objectif bi objectif bi mooy na message bi jàll ku ko mën a jooxe nag baax na waaw boo bëggee bokk ci ñooñu mooy da ngay wuti xam-xam bu la ci yàlla boolee xayrun waaye bu la ci boolee gulit bul toog di xoole fexeel di jàng tey tasaare xam-xam waaw kon loolu lu am am solo la moo tax sëriñu imaamul Buxaari yi rahmatullah alayhi la wax mu ne man ba mooy dafa dépensé ci wut xam-xam som boo xam ne nee na man bu ma manoon dépensé naa lu toll noonu ci tasaare xam-xam te bu ma ko manoon dinaa dépensé lu duublu loolu ci tasaare xam-xam waaw parce que ni mu amee solo kon gaa yi bi ñu xamee lool mooy chrétiens yi waru ñoo gën a man loolu waru ñoo gën man loolu jamono yii nag manuñu woon ne ñoom liñ doon def baaxul parce que seen diine dafa valable mooy laata ñuy gis yonent bi alayhi salaatu salaam waaw christianisme dafa valable woon mooy kon ñun jullit ñi tamit lool la buñ fi fekkee ñoo xamante ne nii ay daara yoo xam ne vraiment seen façon jàng yi moom dafa weesu te tamit lii nii day tax mbir yi du du évoluer ñu fexe leen jàppale jàppale sëriñu daara yi. def fa sa yow sa alal yi ngay jël di ko ñu la tëddee ay gumbee tànn biir nga ko ciy def ak i soirée ak naan la yaay parrain wu journée sàngam lépp di caaxaan loolu yow boo amoon fulla sax waroo woon a xaar ñu lay tuddee yooyu mooy ya def foofu def ko ci daara jula la gën jege walla joo xam ne mën nga koo dimbali wala yu mel noonu nga def ko foofu waaw utal leen ñu nekk ci condition yu baax waaw ndax ad dàllu alal xayrikat mook day mel ni ku ko def kiy tegtal ci lu yiw day mel ni moom moo def yiw la te ki yombal nit ki nga xam ne mooy yombalal nit lu baax ah mooy ne yow lu toll ni xam-xam nga yombal nit ki accéder ci mais yow bu la yàlla fay dangaa xam dangaa xam lan la lay fay yow kon nag bu ñu karcaan yi ëpp fulla te waruñ ñu ko dàq man